ibn thabit al ansaari radiallahu taala anhu di seydina hassan ci la defe di fàttale ku xéew di wax ci xéewal kii nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la ko boroomam subhaanahu wa taala defal keroog ci biir euh, muy ay weer yu bari waaye ci biir moom seydina hassan ibn thabit mu ngi ko commencé naan caraftu diyaara zeynaba bilkasiibi ka xattil waxyi fil waraqil xashiibi waaye dañuy jël dañuy dem ba ci biir ba fi nga xam ne fi lay wax naan wa xabbir billadi laa cayba fiihi bisidqin gayri ixbaaril kaduubi bimaa sanaca almaliku gadaata badrin lana fi lmushrikiina min nasiibi gadaata ka anna jamcahumu xiraa'un badat arkaanuhu junxal guruubi falaaqaynaahumu minnaa bijamcin ka usdil gaabi murdaanin wa shiibi amaama muhammadin qad waazaruuhu sallallahu alayhi wa sallam ala al acdaa'i fi lafxil xaruubi bi aydihim sawaarimu muhrafaatun wa kullu mujarrabin xaadil qu'ubi banul awsil gataarif waazarathaa banu najjaari fi ddiini saliibi fagaadarnaa abaa jahlin sariican wa cutbata qad taraknaa biljabuuni wa shaybata qad taraknaa fi rijaalin dawii xasabin idaa nusibuu xasiibi yunaadihim rasuulullahi lamma qadafnaahum kabaakiba fil qalibi alam tajiduu kalaami kaana haqqan wa amrullahi yaaxudu bil quluubi famaa nataquu walaw nataquu laqaaluu sadaqta wa kunta daa ra'yin musiibi seydna Hassaan ibn Thaabit Allahu akbar radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu Allahu akbar muy wax ci baytu yooyu mu def ci xare bii muy xare Badar bi Allahu akbar moom Seydina al-Hasan ibn Thabit Allahu akbar waaw oh. mu ne ci biir wa xabbir billadi laa ayba fiihi bi sidqin gayri ixbaaril kaluubi mu ne wa xabbir xabaaral joxal comme information xamaleel waaye xabaaral billadi ci li nga xam ne laa ayba fii amul benn amul benn te amul loo xam ne ci lañ lay ci ngay amee gêne wala ñu la ci ñañ non nettalil xabaar boo xam ne amul gêne amul daawuñ la ciy ñañ bi sidqin ci dëgg xayri ixbaaril kadhub bi nettali nettali xeex bii di Badr nettali goo xam ne nag du nettali goo xam ne ay kàcc la déedéet looy nettali mu ne bi ma sanaa almaliku ghadata Badr ci li nga xam ne moom lañu almalik di buur yàlla subhaanahu wa taala defal keroog Badr laa ilaha illa allah xamoo ko nettali ko gaa yi ghazwatu Badr nettali ko gaa yi ko xamu xéewal gi yàlla defal gi lim ñu defal ñun jullit ñi te nag mooy ne jullit ñi mooy saxaabaa yonent bi alayhi salaam waaye ba ilal abad képp koo xamante ne nii ci xeetu yonent bi alayhi salaam nga bokk ba àddinay tukki yow lii bi ishtadda al qitaalu yawman bi ishtadda an mooy bés boobu de bés boobu la lislaam nërmeel ak kéefër mu ne nag nettalil loolu xabaaral loolu ci li nga xam ne moom lañu almalik buur yàlla mi moom lépp defal keroog Badar fan lañu ko fil mushrikiina ci yéefaru Quraysh ni mu way nettalil keroog yéefar yi suñu boroom lim ñu defal lim nga xamante ne moom lañu defal keroog waaw xataata badrin fil mushrik lanaa fil mushrikiina min nasibi ci cër bu ñu jox muy ngañaay lu rëy muy an nasrul ilaahi ngañaay goo xam ne ci buur yàlla la tukkee moo tax yonente mi alei satu salaam allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi alladi sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda mooy ndimbalu yàlla la wa nasara mu dimbali nasara abda dimbali na jaamam bi de di alayhi salaatu wassalaam wa hazama al ahzaab moo daldi dëggal wax lam dige woon daldi nërmeel defee c'est lui seul Allah qui a défait les kuffar de Quraysh Allahu akbar mu ne xadaataka ann jam'ahum xiraa'un badat arkaanuhu junhal ghurub mu ne keroog bi nga xam ne bésu Badar boobu nga xam ne nag ci lañu ñëw waa Quraysh seen mbooloo bi mel ni montagne Hira tellement ni ñu bare waaye seen pilier woo si ñu mel ni montagne boo xam ne pilier ya ba gis nga bi gu bi bi bi euh, kii bi junxul xurub bi bi bi bi bi timis gi di dugg si tàkkusaan di di dugg non timis di dugg noonu nga xam ne après dootoo ko gis seen mboorooma noonu la mel dafa mujj mel ni lu ne kërët jaralu leen dara jariñul dara li muy rëy rëy rëy du guddi gi ñëwee timis gi dugg dootoo ko amatul benn njariñ seen seen mbooloo moom ñu amoon fa laaqaynaahum minna bi jam'in ka usdil ghaabi murdaanin wa mu ne seen mbooloo moom li ñuy bari bari ñu fa laaqaynaahum ñu dajeek ñoom ba xeex ba tàmbalee ñu duñu dugg ak ñoom ci xeex bi jam'in ci mbooloo moo xam ne ñun jullit ñi ka usdil ghaabi ñu ngi mel ni gaynde sibi yooyu gaynde yooyu nga xam ne ñooy gaynde yooyu nekk ci àll yu lëndëm këris yooyu gol bi wërnam këris ak ay garab ñu ne ci biir ci manding mi murdaanin ay gaynde yoo xam ne muy saxaabatu rasulillah ñoo xam ne seen lex yi amul amul karaw tellement niñ nekk jeune washi bi nekk ay jeune ay gone lañu wax Allahu akbar ñoo paawu Makka yépp ak jeune Quraysh ñoom ñoom Amru ibn Abd Wudd keroog dañ koo duma bam bam bam am blessure deewul waaye blessure la moom dumay métti lañu ko dóor moom amrum na abdu wudd wa kaana amran waaye dañ koo duma moom amrum na abdu wudd Allahu akbar léegi ak gaa yooyu ñoo leen ka ustin ñun suñu mbooloo julli ka ustin mel ay gaynde usdil ghaabi gaynde màndi ñi nga xam ne mooy àll bu bari garab yooyu murdaanin nga xam ne seen seen sikkim yi daal naw ci amul karaw ndax liñ nekk jeune tollooguñu fu ñuy fu ñuy saxe sax sikkim washi bin te ñuy ay allahu akbar mu ne amaama muhammadin qad waasaruhu ala al a'da'i fi lafhil hurubi mu ne ñu ngi nekk amaama muhammadin sallallahu alayhi wasallam qad waazaruhu kenn nanguwul yonent bi alayhi salaatu salaam wax nañ la Allah ci xadiis boobu nekk ci sayyidina imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi wa nabi ah moo ahmad ibn muhammad ibn hanbal li boroom ngir mi rahmatullahi ala al jamii ci xadiis boobu mu ne sayyidina ali ibn abi taalib waxoon wax ji ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu gënoon a jege noon bi keroog allahu akbar te bi mbir mi tare dañoo ñëw di làqatu ci ginnaaw di ut ci ginnaawam allahu akbar waaye saxaaba yi radiyallahu anhum malgré loolu dañ doon def le tout pour nekk ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam pour défendre moo tax ne amaama muhammadin ñu ngi ne woon ci kanamu seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam xad waasaruhu dimbali ko jàppale ko ci lépp ci xeex bi keroog alal adaa ci kaw noonam yii gisoon nañ ñu waxoon jotaay bi weesu qaataltumuuni nasarani naas dangeen di xeex ak man nit ñi dimbali ma ñii ñoo ko dimbali muy saxaabaan yi ci kaw noonu yéeféer yi fii lafxil xuruub yi fi nga xam ne nag fala taal taalu xeex bi gën a jafe gën a tànge gën a tar de daw moo tax nañ bàyyi ba Hudaybiya insha allah moo tax ba ko Seydina Abu Bakr déggee euh, Urwa ibn Mas'ud fekk temps yu ko mu ñëw naan Yonent bi sallallahu gis nga sa ñii bés bu bu xeex biy tàng ñuy daw di la fi bàyyi rek Seydina Abu Bakar mer wax ko wax ju ñagas ba mu mer mer ni ki waa kii kan la mu ne ko Abu Bakar mu ne bal billaahi mu ne waa ngi waat ne gis nga bu dul woon new Abu Bakar ndax du koo jëlee kaw pour. budul woon ne lu njekk liñ ma defal ba léegi delloo ma la ko wallaahi du bàyyi sa wax ji nga ma wax du la tontu du bàyyi mu sedd bañ laa tontu <laughs> mooy ne ñooñu ndax dana woon ñii bu xeex bi tàng muy daw ma ne ko xanaa gisuloon bàtt te <laughs> mu ne kon ñooñu fii ñoom ñoo ko dimbali waazaruhu ala al a'da'i fi lafhil fi nga xam ni ci la mbir yi tàng xeex bi tàng jar gina mekk foofu noonu ci lañu ñëw jàppale yoon gina jàppale yonent bi alayhi salaatu salaam nan lañ ko defe mu ne bi aydihim sawaami murhafaatun wa kullu mujarrab mujarrabin xaadil qu'ubi mu ne keroog niñ ko defe Allahu akbar mooy ne seeni xeec di ay gis nga ci seen loxo yi sawaarimu murhafaatu ñu ngi yor ci seen loxo yi ñoom saxaaba yooyu radiyallahu taala ay xe yoo xam ne yu mën a dog ay qaati'atun yoo xam ne fu ñu laal ñu dog gis nañu li Amr ibn al-Jamuh jëli Amr ibn al-Jamuh wax radiyallahu kiy wax loolu ma naan Amr ibn al-Jamuh Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala keroog bi mu ne Abu Bakr Abu Jahl mi ñu naan Abu Jahl mu mel ni ku nekk ci forteresse ñu naan kenn du ko jege ma jël ma ne kooku maa ko tippoo dama ñëw ba jege ko fa lamma am kani darabtuhu bi sayfi fa atanna qada nisfa saaqi waaw neen dama ko fëgg bi ma ko jekk dama ko fëgg jaasi ci diggu yeel bi milieu kii bi moo moo moo moo yeel bi moo naaw kon nag <laughs> pour wan jaasee ñëwoon na bi ay diihim ci seen loxo yi sawaari mu murhafaat ñu ngi yor ay xeej yoo xamante ne nii loo takk ci ñaw weesu nañu ko allahu akbar ak lan loolu rek lañ yor mu ne wa kullu mujarrabin xaadil qu'ubi ñu ngi yor ay ay ay ay yoo xam ne muy ay xeej yoo xamante ne yu mel ni yu xaw oblique teg ta mana xeej yoo xamante ne ni jam la man bu dalee dëgër tëg non moom day tàqali fam dalak la mu la mel ni ñu ne ko waa ñooñu noonu ñooy ñan mu ne banu awsil gataari fu waasanatha banu najjaari fi diini saliibi mu ne ñooñu ñoonu bokk na ci saxaaba yooyu ko jàppale banul aws ñooy waa aws allahu akbar min asxaabi rasulillah min al mu ne banil aws waa aws al ñi nga xam ne ñooy sang yi ñooy ponkal yi ñooy ñi nga xamante ne lii ñooy sang yi waxoon al al al al al al xit xitriif moom mooy as-sayyidu mooy ki xam ni euh, mooy euh, euh, sang mu ne ñooñu ko jàppale ñooy banul aws waa aws al-Ghataari fi waazaratha dimbali nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kero ñoom rek mu ne banu najjaari fi diini salibi ñoo waay banu najjaar ñu ci jublu mooy ansaar fii da leen a wax taxliban ndax ñoo ëppoon waaye muhaajiruuna yaa ci biir da koo wax ngir ñoom ñoo ëppoon mu mu tudd leen ñoom rek waaye mu muhaajiruuna yaa ci biir wax ji mu ne banoon banu najjaari fi diine salibi ñoom ñoo ñoo ko jàppale ci diineem ju dëgër ji nga ju jub ji nga xam ne ju dëgër ji nga xam ne buur yàllaa ko samp mu dëgër muy diine l'islam kenn manu koo koo koo koo rëngi-rëngee ba mu deñ mukk mu ne moom nag fa gaadarna aba jahlin sari'an wa utbata qad tarakna bil jabuni mu ne moo tax gis nga keroog nërmeel nañ leen ñoom waa Quraysh ba ba ñuy dem ñu dem ñu ngi bàyyi aboo jahlin sari'an mu nga nërmeelu ñu suul ko foofu fële ca ca Badar wa utbata ak utbata ibn rabi'a qad tarakna bàyyi nañ leen fil jabuni ci kaw suuf si mooy suuf si nga xam dañ koo gas suul leen fa dañ leen faa sànni daal leen fay suul ci kaw suuf si ñu suul leen mooy utba li imam ibn Sa'd wax bañ koy xëcc muy décomposé wu dañ ko faa bàyyi jël ay xeer ak ay suuf daal di koy suul foofule loolu lay wax nii qad tarakna bàyyi na leen bil jabuni ci suuf si noonu ñu suul leen sotti ko suuf mu ne ñaar ñii rek la Abaa Jahl nag ak kii rek ak ak ki nga xamante ne mooy Utba ñoom rek la mu ne déedéet wa shaybata qad tarakna fi rijalin dawi xasabin ida nusibu xasibi mu ne moom frère Utba mii wa shaybata ak shayba ibn ñoom ñaar ñépp doomi ko ñuy wax Rabi'a qad tarakna bàyyi nañ ko moom it ak gaayu yéeféri fii say ba ñu ko bàyyi rey ko bàyyi ko ci ay góor yoo xam ne ndax li ñuy bon bon dawi xasabin ndax nag ay boroomi askan lañu muy waa Quraysh waa Quraysh seen ay askan wu baax lañu yor moo tax yonent ma lay saab wax gis nga alxasab man lam Euh, euh, euh, lan la ko waxati pourtant xadiis bi mu ngi ci arbaina yi sax ku gaaw ku mooy xasab fi nga bokk ku ku sa jëf gaawalul ci lu baax dimbali la sa askanoo kese kese kese du la ko may déedéet voilà malgré gaa yi ni ñuy bon bon zawi xasabin fii rijaalin ñu nga bàyyi shayba ci ay góor yoo xam ne kat zawi hasabin ñoom boroomu askan lañu woon ida nusibu hasibi bés boo toppee seen askan xool ku ci nekk waay waay ñoo di boroom askan wu rëy waaye loolu nag laa yughni min allahi shay'a loolu jaral ñu ci yàlla dara askan wu bokk la ngëm yàlla ndax nag lu ñu wax wax wax fii nii moom Euh, ku am askan wo askan xool abu abu abu lahab mais abu lahab mais askan yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi te xam di doomi abdul muttalib allah kuy abdul muttalib bàyyi yo- bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyam abu lahab mais xoolal askan woowu wan askanu ko gën a rëy mais askan woowu jariñu ko jariñu ko wallah ndax lan kazzaba ibn axi muhammada sayyidina muhammad alayhi salatu ndax dafa weddi ki nga xam ne mooy doomi mbokkam bi doomu frère am bi di sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam ba alquran ñëw naan ko tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiidihaa hablum min masad allahu akbar moo tax sëriñ diw moo ma jur moom doyul ndax am na gaa xam ne looloo leen sànk ah. am na ñoo xam ne looloo leen sànk booy wax ñu naan ñun euh, ñun daal suñuy bàyyi liggéeyal nañu foo dégg kuy wax lu mel noonu di ko te fekk génnul ci loolu tiital ci mbiram te deful dara tal ko foofu rek Allahu akbar mu ne gaa yi nag noonu lañ meloon mooy ay borom borom askan lañu yu rëy waaye fa lañ leen bàyyi keroog ñu dee de fii rijalin dawi hasabin idha nusibu hasibi mu ne nag bañ leen fa bàyyee noonu ñu dee ñu dajale leen mu ne yunaadihim rasulullahi lamma qadafnaahum kabaakiba fil qaliibi mu ne yunaadihim bañ leen sànnee ci xaliib bi ñu nekk fa ay mbooloo kabaakiba nekk mbooloo yu ñu sànni foofu di 24 waxu ci riwaay bi nga xam ne mooy bu seydna aba talxata al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne yunaadihim mu nga leen di woo keroog di wax ak ñoom rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa yàlla na suñu boroom julli dañ du deñ di julli tey sëlmal ci moom fépp fekk fekk am na luy yëngu ci ci ci univers bi yàlla suñu boroom di julli tey sëlmal ci sang suñu sang boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu lépp ne teg fekk am na luy yëngu ak bu arrêté lépp yal nay julli ci moom julli joo xam ne du jeex amul moom du jeex mukk ba faw yunaadihim mu ngi leen di woode rasulullahi ndaw yàlla li comme niñ ko gise ci xadiis boobu yaa Utbata ibn Rabi'a yaa Shaybata ibn Rabi'a yaa Utbata yaa Umayyata ibn Xalaf wa yaa Abaa Jahl ibn Hisham kon yunaadihim mu ngi leen di woo rasulullahi ndaw yàlla li ba nga xam ne qadafnaahum sànni nañ leen fil qalibi kabaaki ba ay mbooloo fil qalibi ci teen bu bon boobale mu ne lan la leen yonent ma lay saab saam doon wax mu ngi naan leen alam tajidu kalaamiya kaana haqqan wa amrullahi yaxudu bil qulubi mu ngi naan leen alam alam alam tajidu kalaami kaana xat kaana xaqan ne leen ndax trouver wu ngeen wax jamaleen doon wax mooy lan bu ngeen génnul ci lii ngeen nekk buur yàlla kat aa gëm leen ma bu ngeen ma gëmul bay na azab bi azabun shadid sama diggante sama kanam mbugal mu tarangi fi boo xam ne bu leen suñu boroom sama boroom di dig bu ngeen ma gëmul keroog ba mu leen woowee ne leen bu ma leen waxoon am na ay gawar yu jóge fii ci ginnaaw montagne bi ngir songu dëkk bi ndax di ngeen ma gëm ñu ne ko ba boo koy wax ñuy jëli suñuy armée ndax yow ma soo wax lu dul noonu mu ne leen man ndaw yàlla laa moo ma yónni ci seen ci yéen abu lahab dëm na ko tabban la ka saa iral yow amin ali hada na toskare ñeel na la xanaa lii rekk a tax nga ñuy woo ñoom ñu weddi mu ne dale neen gëm leen bu ngeen ma gëmul nag bay nay day adabun shadid mu ne nag gis nga loolu ma leen doon dig ndax la ma leen doon dig tamit di leen ko wax ci sama al alxuraanu yàlla ji di leen ko wax ci ay xadiis di dajeeg yéen di leen di leen xupp di leen waar waaye di leen ko wax ci ci ci ci anam bu nekk ngir ngeen gëm anam tajidu ndax trouve yu ngeen kalaam yi kaana xaqa li leen buur yàlla digoon mooy diggu bi leen yàlla diggoon alam tajidu hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax daje ngeen ak daj ngeen ni leen seen boroom diggoon muy dëgg wa amrullahi yaxudu bil qulubi gis nga mbiru yàlla moom <laughs> xol xol yi lañ koy jàppe waaw moom mbiru yàlla ci xol yi xol yi lay jàpp mooy ne yàlla loolu mu dige woon noo day am de toute façon gëmal loolu rekk la ci mën a génn mu ne nag moom seydna Hassan radiyallahu anhu fama nataqu walaw nataqu la qaalu sadaqta wa kunta dha ra'yin musibi mu ne gis nga nag gaa yi fama nataqu keroog bi yonent bi alayhi salaam di wax ak ñoom naan leen yéen woo leen ba pare ne leen ndax trouvé wu li leen seen borom digoon muy dëgg man de trouvé naa li ma sama borom digoon muy dëgg mu ne gaa yi tontuwuña fama nataqoo waxuñu génnewuñ benn expression génn ko ci seeni làmmeñ tontuwul de walaw nataqoo waaye waat naa ne man seydinaa alxas Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu waat naa ne waxoon de la qaalu dinañu ne sadaqta wax nga dëgg yow rasulillah sallallahu alayhi wa wa kunta masoo deñ nekk za ra'yin boroom xalaat musibi boo xam ne bu jub la boo xam ne day daj dëgg rek lay daj loo wax noonu la sax xalaat sa xel li ngay wax yépp dëgg la wallahi gis nga bu ñu waxoon loolu la ñuy wax <laughs> loolu la Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu taala anhu daal di wax keroog di nga xamante ne nii euh, ci la suñu boroom defal leen e, ngañaay loolu keroog nag yonent bi alayhi salaatu salaam mi pare nii dafa laata muy léegi nag mu des waxoon nañ la yéegoon na ci li nga xamante ne mooy e, e, nu mu tudd war imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo di ñu nettali keroog ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñëwul rek bi muy dellu dafa yónni ay nit dafa yónni ñaari nit dem wax bonne nouvelle bi yegge ko waa Madinatul Munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moo tax keroog bi nga xamante ne fa des Badar des fa ñetti fan ginnaaw gi bi mu ñëwee wax waa Quraysh ñooñ taxaw fi ñu leen denc sa sanadiidu Quraysh yooyu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di quitter foofu Badrin bésu altine te avant loolu ginnaaw gi dafa yónni automatiquement dafa yónni ki nga xamante nii mooy Abdallah ibn Rawaha la yónni ak Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhuma ngir ñu dem wax xabaar bi ñi nga xam ne ñooy waa ahlul madina di saxaabaam yi des foofale ngir bégloo leen bégal leen ci nouvelle bi quena yonent bi alayhi salaatu wasalaam gañe na ay noonam waaye balaa lool euh, dama koy bañ a fàtte te comme que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy euh, laaj bi ma waxoon euh, bon foog naa waxoon naa ko fi kën a yonent mi alayhi salaatu bisu Badar xare Badar kañ la amoon kañ la amoon mooy ne ci deuxième année bi la comme niñ nekk nii loolu xam nañ ko c'est une évidence léegi euh, weer wi tamit comme li imaam al-Hafiz Ibn wax ci talxiisul xabiir mooy imaam alxaafis moo di allahu akbar imaam ci talxiisul xabiir imaam alxaafis xajar dane eh, seydna muhammad ibn isxaaq seydna muusa ibn uqba abul aswad wa geyruhum ak ñeneen ñoom ñépp dëppoo nañ ko ne ci deuxième année bi la ghazwatu Badr am dëppoo nañu ko ci weeru ramadan la am gisoon nañ dañu jóge ci koor gi rek presque dugg ci ramadan ak ñu def ahkaamul siyaam ak lool les règles ah mu ne moom imaam al qaala ibnu Asakir mu ne imaam ibnu Asakir ibnu Asakir rahmatullahi wal mahfuz annaha kaanat yawm al jumaa li nga xam ne mooy li ñu jàpp mooy ne ghazwatu badr bésu àjjuma la woon te loolu waxoon nañ ko waruwee annaha kaanat yawm al ithnayn ba imaam Ibn Asakir imaam al-Hafiz di toxool la ci moom ci talxiisul Habir mu ne rahmatullah alayhima mu ne imaam Ibn Asakir rahmatullah alayhi ginnaaw bi ne li ñu jàpp mooy ne bésu àjjuma la woon. loolu benn la mais loolu mooy li gën siiw waaye am nañu ne yi am na kaanet yawmal ithnayn am nañu ne bésu altine la woon du bésu àjjuma mais bésu altine la ghazwatu badin amoon mu ne wa huwa lii nag moom avis la bu isole dañ koy nettali waaye lii lu lu isole la mooy loo xam ne lu beru la wax du beru la summa al jumhuru ala annaha kaanat saabi ashara ginnaaw gi waa jumhurul boroom xam-xamu euh, siyar ñu ne dix-septième jour la amoon ci mois ramadan muy bésu vendredi kon alhamdulilah dix-septième jour après ci mois ramadan ci biir weeru koor mu ne nag wa qiila saani ashar am na nag loolu mooy li ëpp ci borom xam-xam yi loolu la ñu mais nag am na ñu ne que ne douzième jour bi la woon ci weeru koor moo siira moom ñun léegi am nañ habitude que ni siira presque lépp xilaaf la faraaje julla kutbihi comme li imam Seydina Seydi El Hadji Malick alayhi ridwanul Malik doon wax ci buntu ñu def Isra wal Euh, waaye moo moo est ce que yonent mi bi muy yéeg buraaq la àndal al la àndal ba fam euh, ba asamaan yi wala Jérusalem rek la yem loolu nag am na wuute kon nag nooy def fa raajiya julla kut bi himii demal nag yow taalibe bi yow sàkkatu xam-xam bi fa raajiya del révisité julla kut bi himii ëpp ci seeni téere ñoom waa baro xam-xam yi ak shara hadith yi warom xam-xamu siiray pour nga am ci gis wax yooyu yépp gis tamit li nga xam ne moo ci rot euh, looloo tax siira moom daa bari lii moom presque moom moom moom euh, bon léegi kon moo tax am ñu ne non du dix-septième jour ci ramadaan ah. douzième jour la léegi imaam al Ibn Kathir na waj euh, Ibn Hajar rahmatullah alayhi ba ci Talxiisul Habiir mu ne wa jumi'a baynahuma bi anna saaniya ibtidaa al xuruj wa sabi ashar yawm al waqa mu ne mais mën nañoo boole ñaari wax yi kuene ghazwatu badrin comme que suñu borom subhaanahu wa taala mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax rek képp ku toog di xaar julli yaa ngi ci julli mooy ne comme que ñoom dañoo génnoon bi ñu génnee ñi ne douzième mu ne loolu ni ñu leen boolee mooy douzième bi jour ci weeru ramadan mooy jour bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne di dem Badar mais nag ci dix-septième jour bi ci mois Ramadan boobu ci la li nga xamante ni ci la xare bi amee te loolu insha allah mooy li nga xamante ne mooy li gën dëgër insha allah loolu mooy li nga xam ne moo mooy li gën dëgër bu soobee yàlla léegi nag ah, mu des ñu ñëw nag ci keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni gi nga xam ne moom la yónni euh, ñoom Zayd ibn Haarisa ak ki nga xamante ne nii mooy Abdullah ibn Rawaha ñu daldi yegge na xabaar bu neex bi yegg ko waa euh, euh, ahlul madina di jullit ñi des fële imaam kon al bayhaqi rahmatullah alayhi day nettali keroog yonent bi alayhi salaatu salaam yónni gu mu yónni bi muy laata bi muy laata muy jóge Badar yónni gu mu yónni seydna Zayd ibn Haarisa an Abdullah ibn Rawaaha ah, imaam al-Bayhaqi kon rahmatullah alayhi mu daal solo ci yoon woo xam ne mu ngi jaar ci yoonu Hammaad ibn Salama an Hishaam ibn Urwa muy xadis bu wér mu jóge mu jaar ci Hammaad ibn Salama jële ko ci Hisham ibn Urwa waxoon naa la mooy seen sëriñ ñoom Hammaad yi ak ñoom imaamu na Maalik Hisham bii seen sëriñ la woon rahmatullah ala al-jamii di doomi Urwa ibn Zubayri radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum an abiihi Seydina Hisham jële ci baayam di Urwa ibn Zubayr Euh, kii boobu nu mu tudd euh, kii moo ko jële ci moom muy euh, Seydina Urwa moo ko jële ci Seydina Usaama ibn Zayd di Usaama di doomi Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu ta'ala anil jamii' anna nabiyya Seydina Usaama ibn Zayd di doomi Zayd ibn Haarisa radiyallahu anil jamii' mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam xallafa Usmaana wa Usaama ibn Zayd ala binti rasulillah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de dafa euh, bàyyi ginnaaw dafa bàyyi ginnaaw keroog ki nga xam ne mooy Seydina Usmaan mooy bi muy dem Badar dafa bàyyi ginnaaw Seydina Usmaan ibn Affan di Seydina euh, euh, Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ko bàyyi foofu mooy bi muy dem Badar keroog da ne ko yow desal Medina bul ñëw waaye ak Seydina Usaama lan moo taxoon mu bàyyi leen foofu mooy ñu nekk ci côté doomam ju jigéen ji nga xam ne soxnaay Seydina Usman la woon di euh, doomam moom alayhi salaatu wassalaam léegi bi nga xamante ne nag ci la ñëw ci la leen bàyyi foofu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina usaama mooy nettali soxnaam soosu mooy ruqayya mooy soxnaay seydina usmaan ibn affan moom la waxoon comme que daf feebaroon mu ne seydina usmaan yow bul génn am nga nga am toogal fii nga toog ci sa ko wetu soxna léegi radiyallahu anhuma Seydina Zayd Usaama ne fa jaa Zayd ibn Haarisa alal adbaa'i naaqati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñun bi ñu toogee noonu après benn rek kii Zayd ibn daal di ñëw di sama baay man Usaama radiyallahu anhum alal adbaa mu ñëw yéeg ci benn gëléemu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo xam ne naaqati adbaa lu tuddoon di naagaat ku jigéen gëléem ku jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam indaale lan li nga xam ne mooy bonne nouvelle bi moom Seydina Usaama mu ne fa wallaahi maa saddaqtu xatta ra'ayna al usaara wa daraba rasulullah sallallahu alayhi li Usmaan bi sahmi mu ne man daal gis nga wax ji wa man gëw ma woon mooy dese woon naa gëm réellement que ni bon que jullit ñi rey nañu kuffaaru Quraysh ñeneen waaye dinañ ñëw gën dugg ci détail euh, naka euh, la xabaar bi naka la leen ko Zayd ibn Haaris radiyallahu anhu daal di wax te xadiis yooyu euh, imaam al-Hakim daal na koy solo jële ko Seydina Usaama wax nañ la riwaaya imaam al-Bayhaqi bi léegi mu jële ko ci Seydina Usaama muy bu wér boobu mais imaam al-Bayhaqi solo na ko mu jaar ci xadiis boo xam ne wérul mu jaar ci Muhammad ibn Umar al-Aslami mooy imaam al-Waaqidi naka noonu imaam al-Bayhaqi soloo na ko jële ko ci seydna imaam ibn Isxaaq mu jële ko ci Usaama ibn Zayd taala anhuma wa ardaahuma léegi euh, bu ñëwee ci riwaaye yooyu euh, ngir dina leeral riwaaye bu wér bii nii kii da bu dee imaam al-Waaqidi riwaayam bi rahmatullah alayhi dane yonent mi alayhi salaatu salaam qaddama rasulullah Zayd ibn Haarisa wa Abdallah ibn Rawaaha min al-Uthayla fa jaa'u yawm al-ahad hiina ishtadda ad-duhaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko noon xadis bii riwaaya imaam al-Waaqidi bi imaam al-Bayhaqi indi na ko ci ad-Dalaa'il bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne dafa da'if mu ne moom imaam al-Waaqidi mu ne yonent bi ci riwaay boobu yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jiital Seydina Zayd ibn Haarisa ak Abdallah ibn Rawaaha waaw da gis ne xadiis bële biñ la wax sànq boobu day nekk cosaan ci lii voilà mooy ne mu ne euh, da koo yónni minal usayli bi ñu àggee bërëb boobu fa jaa yawmal ahad léegi mooy ñu ngi woon biñ jógee euh, ci Badar ba àgg benn bërëb buñ naan usayli mu wax ñu gaaw ñoom dem ngir wax li nga xam ne mooy bonne nouvelle bi ñu des fële ci jullit ñi nee na fa jaa a yowmal ahad léegi ñoom ñu agsi fa bésu dimanche xare bi bésu àjjuma la woon yonent bi alayhi salaatu moom dafaa passé ñetti fan mooy ne bi mu àggee foofu bërëb boobu presque ci Badar la soriwul noonu mooy dafay toog ñetti fan muy kon àjjuma samedi dimanche ca dimanche ba ci la wax ñii ñu gaaw moom ñetti fan yooyu la fa paase moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa jaa a ñoom ñaar ñu ñëw muy Seydina Zayd ibn Haarisa ak Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhuma yawmal ahadi bésu dimanche xiina stadda duha bi nga xam ne nag ci la jant bi tàng jër mooy yoor yoor gi fekk mu ngi tàng jër ci lañu agsi mu ne wa faaraqa abdullah ibn rawaxa zayd ibn min al aqiq biñ ñëwee ci bërëb biñ naan al aqiq foofu la seydna zayd ibn xaarisa daal di tàqale ko euh, abdullah ibn rawaxa tàqale ko zayd ibn xaarisa mooy ku nekk pour ñu dem ci koñu madina yi dañoo wute mooy koñ yi dañoo bari fa ja'ala abdullah ibn rawaxa yunaadi ala raxilati seydna abdullah ibn rawaxa al ansaari radiyallahu anhu moom nekk ci kaw daabaam warwaayam di yuuxu di woote ci kaw di woote naan yaa ma'shar al ansaar abshiru bi salaamati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qatlil mushrikiina wa asrihim qutila ibn rabi'a wa ibn al hajjaj wa abu jahl wa qutila zam'atu ibn al aswad wa umayyatu ibn xalaf wa usira suhayl ibn amr Euh, mooy ne loolu la doon Abdallah ibn Rawah radiyallahu ta'ala anhu mu ngay yuuxu ci kaw géléemam dugg biir Medina naan yéen waa ahlul yéen mbooloom waa lansaar yi yéen laay wax déglu leen abshiro oh, bég leen bég leen waaye bi salaamati rasulillah bég ci muccuk yonent bi alayhi salaam dara dalu ko wa qatlil mushrikiin waaye dëgg leen ci rey li nga xam ne rey nañ ko kuffaaru Quraysh yi polythéistes yi wa asrihim ak jàpp leen prisonnier ñii rey nañ leen ñii jàpp nañ leen waaye ñeneen qad tafarraqu fi sahraa'i kama ka tafarruqil jurdaan wallah ña ja des moom tafarraqu dañoo tasaaroo fi sahraa'i ci désert bi ka tafarruqil jurdaan comme ni kaña yi boo leen kiiwee ñi ñuy tasaaroowee ci àll bi boo leen hërëb ñu tëb génn seen seenu kàmb ñu bari ñi ñuy tasaaroowee ku nekk jaar direction boo ricce ñeneen ñi noon lañ tasaaroowee muy kuffaaru Quraysh ni keroog mu naan leen nag ab siiroo bég leen kon bi salaamati rasuulillah ci muccu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa qatlil muslim mushrikiina wa asrim ak bëgg leen ci rey gi ñu rey mushrikuuna ak jàpp prisonnier gi ñu leen prisonnier léegi nag mu leen di duggal ci détail bi nga xam nga lii dafa vague général la mu ne qutila ibn Rabi'a waat naa ne man Abdullah ibn Rawaha qutila rey nañu ibn Rabi'a ñaari doomi Rabi'a yi mooy kan Utba ibn Rabi'a wa Shayba ibn naa ne rey nañ leen wa ibn al-Hajjaj ñaari doomi Hajjaj wa kaana huma aydan min kuffaari Quraysh di Munabbi ak Nubayh ibn al-Hajjaj ñooñu it rey nañ leen te gisoon nañ leen ci ci ci ñi nga xam ne ñoo gën a tar ak lor bu ñuy teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ashaddu durran min al a'da abi lahab gisoon nañ Hajjaj ak Munabbi na na Munabbi ak Nubayh ibn al-Hajjaj ñooñu ñooñu ci lañ woon maarukaanati maalikin ñooñu noonu nga xam ne ahlul baghi wal qadami yooyu ibn al hajjaj ci lañu wax mu ne qutila waat naa ci yàlla ne rey nañ ñaari doomi rabia rey nañ nubayyi ak munabbi di doomi hajjaj wa abu jahlin waat naa ne rey nañ abu jahlin wa qutila te rey nañu zam'atu ibn al aswad zama deena di doomi aswad wa umayyatum na xaleef waay waay bég rey nañ umayyatum na xaleef wa usira Suhayl ibn Amr waay waay Suhayl ibn Amr sang bu mag bi def nañ ko prisonnier moom kantaa moom qaala Asim ibn Adi Seydina Asim ibn Adi radiyallahu anhu mu ne bi ma déggee ni Abdullah ibn Rawaha nekk ci kaw géléemam di yuuxu nit ñépp génn muy wax lool fa qumtu ilayhi fa naxawtuhu ma ñëw ba je ma ñëw ba ci jublu ko ba ci moom ba ma ne ko euh, fa qultu ma ne ko nag eh a haqqan ma taqulu ya ibn Rawaha bon sincèrement dañ wa wa tontu ma rek ci dëgg mais yow est-ce que lii ngay wax nii nekk nii di ko wax nii dëggal fa qaala i wallah wa ghadan yaqdamu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil asra muqarrinin muqarraniin muqarraniin mu ne ko maa ngi ci yàlla këne lii ma la wax dëgg la te te nag boo ci bëggee liñ naan gis gis weddi gis bokku ci tax waxadam suba tey la dimanche di la yonent bi alei satu salaam suba mu agsi insha allah suba la yonent bi alei satu salaam di agsi ak prisonniers yi nga gis ñu takk leen takkale leen mu nañu yeew leen ne leen bañ ne moddu rangale leen xaaral suba nga gis lool wat naa ci yàlla li may wax dëggal summa ginnaaw gi tatabaa amsaar seydinaa abdullah ibn rawaha di wër ci këru waa lamsaar yi bil ci quartier boobu di aaliya yubashiruhum daaran daaran di dugg kër kër nag quartier bu mu dem kër gu mu dem wax fa lii ne nag bëgg leen ci muccug yonent mi alayhi salaam ak rey gi ñu rey ku faaru Quraysh ñaari doomi Rabi'a yi dee nañu rey nañ leen ñaari doomi al-Hajjaj yi dee nañu Abu Jahl dee na Suhayl ibn Amr mu kawe ni def nañ ko prisonnier muy wër di wax loola bon wax si yastadduuna ma'a yaquluuna qutila Abu Jahl al-fasiq nee na li muy wax lool nag di wër di ko wax xale yi topp ci ginnaaw <laughs> xaw nga di daw di topp ci ginnaaw moom Abdullah ibn Rawaha ñoom moom lenn rek ca leen mooy Abu Jahlin bal billaahi gis nga bon baaxul <laughs> mooy ka même xale yi sax même xale yi sax ñoom moom rek lañ ci doon répété <laughs> topp gi ginnaaw naan yaquluuna ñu ngi naan qutila Abu Jahlin al-fasiq qutila Abu Jahlin al-fasiq qutila Abu mooy rey nañ Abu Jahlin kàccoor bu mag bi qutila Abu rey nees Abu Jahlin kàccoor bu mag bi ñoom xale yi loolu lañ doon topp ci ginnaaw moom muy wër xale yi topp ci ginnaawam di daw di ko topp fu mu jëm ñoom leen rek a leen ci intérêt qutila Abu Jahlul faasiq Allahu akbar moo tax ñaari <laughs> jeunes lamsaare bañ déggee lañ ko ñëwee laaj Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko ndax xam nga Abu Jahlin ci mbooloo mi wan ñu ko ndax dégg nañ ni ku nekk wax ko lool yasubbu rasulallah moom dégg nañu day saaga yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy dafa ñu naan diw il caricature bi yonent bi alayhi salaatu wasallam da koy saaba bon mooy bone ci loolu siiwe noonu yow nga xam ne ku la tuddati Abu Jahl daggalkatu saaga wa saaga yonent bi alayhi salaatu wasallam la lay lay wax lu ñaaw di jaar fu mu gën a moo tax gone yi xoolal mu dee yi xam nga ne moo dund yi moo yées xale yi di daw kon topp ci ginnaaw naa côté la rey nañu Abu Jahl nil faasiq rey nañ Abu Jahl mi nga xam ne mooy kàccoor mu man tantaha ila daari bani umayya abdullah ibn rawaha noonu la continuer di def di wër ci kër yi ba ni muy àggee quartier waa këru waa banu umayya mu ne wa qadima zayd ibn haarisa ala naaqati rasulillah al qaswa xam nga riwaaye bële bële nag moo ginoon moo ginoon wër miñ njëkkoon a gis euh, mooy jëlee yi dafa wute boobu waxul woon euh, que ne qaswa la déedéet mais boobu noonu euh, riwaay boobu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy li gën a wér ndax bii ñuy wax nañ la ne riwaaya bi euh, euh, daldi gul wér mu ne léegi kii ñëw kanta léegi gis nañ côté ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu kanta nag Zayd ibn Haritha moom mu daldi ñëw yéeg ci gëleemu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bon yubashiru ahlal madina di bégal ñi nga xam ne euh, ndax bële abba la waxoon abba te boobu mooy riwaay bi nga xam ne moo wér bii xaswaa la wax euh, mu ne mooy mais en tout cas daal gëleemu saar saam bële moo gën a wér nag malgré euh, waaw ñu xam ko léegi bon ma ne wati woon wuti la abu jahlinil waaw waaw xëy euh, gis nañ léegi Abdullah ibn Rawaha moom ni mu doon def léegi kanta Zeyna Zayd ibn Harith radiyallahu anhuma moom mu ñëw mu ngi yor géléemu yonent mi alayhi salaatu wasallam yubashiru ahlal madina di bégloo bi mu ñëwee nag fi nga xam ne fa la ñuy jullee mooy bi yi ndax yonent mi alayhi salaatu wasallam ba yi bu ko doon julli ak kusuuf ak yooyu parce que bëtu bësu bësu iid yi mooy euh, comme ay julli tabaskeeg yooyu da ko doon jullee ci benn pàkk bu ne foofu nee moom fa la ñëw ba ñëwee ba àgg foofu ak bu doon julli julli baaw naa nag yooyu salaatu istiqa istisqa ak keroog bi muy julli an najashi tamit lool la euh, euh, ashama an najashi rahmatullah alayhi falamma jaa al musalla bi Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu ma kantaan bi agsee foofu saaxa ala raaxilati dafa ci kaw war waaye géléem gi mu yéeg ci la yuuxu ne qutila Utbatu na Utbatu wa Shaybatu ibn Rabi'a mu ne qutila wat naa ne rey nañu Utba di Utba wa Shayba ak Shayba ibn Rabi'a ñoom ñaar ñépp di doomi Rabi'a wabna al-Hajjaj ak ñaari doomi Hajjaj yi Munabbih ak Nubayy ibn al-Hajjaj ñoom it rey nañ leen wa qutila moom mu dolli keneen wa qutila Umayya ibn Khalaf te Umayya ibn Khalaf rey nañ ko wa Abu Jahl ak Abu Jahl wa Abul Bakhtari Abul Bakhtari wa Abul Bakhtari ak Abul Bakhtari rey nañ ko wa Zam'a ibn al-Aswad Zam'a di doomi Aswad rey nañ wa usira Suhayl ibn Amr Suhayl ibn Amr moom it rey nañu ko moom non moom wa usira def nañ ko prisonnier moom Seydina Suhayl ibn Amr ndax mujj na tuub fii asra kathir ci ay prisonnier yu bari mu ne fa ja'ala ba'du an-nas la yusaddiquna Zaydan kantaa Zayd ibn Haarisa xam nga ko daay la sànq Abdullah ibn Rawaha moom <laughs> <laughs> radiyallahu anhu moom bi mu ñëwee di wax loolu ci la ko Aasim ibn Abi radiyallahu anhu ñëwee na ko mais yow est-ce que est-ce que est-ce que wax dëgg la mu ne ko i wallah waat naa ko ci yàlla te dëkk suba yonent mi alayhi salaatu salaam dina ñëw mu ngi ñëw kanta kii euh, Abd euh, Zayd ibn Haaris radiyallahu anhu mais gars yi mu ne fa ja'ala an-naas laa yusaddiquuna Zaydan mais nit ñi moom gëmuñu woon Zayd dañ ne non non non day fii mu ne Zayd xaw ma lu ko dal mais mooy ne nekkul ne dañ ne dañ koo xamee ñàkk wax dëgg non ñoom ñépp ñu wóor la mais mooy ne nouvelle bi fi mu leen jëlee la. xam nga mbir mi lan lay niru bon ñu toog ñu ne Afghanistan gagné na États-Unis mooy ne États-Unis ni muy kii afghan afghan yi taliban yi bokk taliban yi. noot nañu dem nañu États-Unis noot waaye xeex ba am décimé nañ américain américaine que le général bi jiite woon armée bi faat nañu kuule nañu ay sous-marins yu bari ci américain yu américain yi waddal seeni avion yi nga xam ne ay avion de chasse waddal nañ ci cent kuule soixante-dix navires mais loolu loolu yow buñ la ko waxoon yow non non non danga naan sawaay danga naan kii di ko wax kii kii day nelaw loolu lay niroo ah, c'est ça l'équivalent moo tax gaa yi ne non Zayd moo tax nit ñi fa ja'ala naas léegi moo tax nit ñi li ëpp ci nit ñi fa ja'ala ba'du naas yi mais du ñëpp nag du ñëpp lenn ci nit ñi laa yusaddiquna Zaydan ñoom ñu ne non non Zayd mii daal xaw ma lu ko dal mais ñeen lenn ci nit ñi ne non Zayd daal moom bon lii daal moom dégg ku ñu lii quoi wa yaquluuna ñu naan maa jaa Zaydun ibn al-Haarisa illaa fallan waaye nag ñi doon wax lii ba'du naasi ñi comme ni muy leere ci biir ñu ci ëpp nag presque ñoom ay naafiq lañ woon gaa yi fii nii ñenn ak ñi nga xam ne seenum gëm dëgërul ñoom ñoo ne ndax xam nga yooyu mooy comme li wax afghan yi kule lañ yooyu boo gëmee yàlla te ki la ko wax di siqa di siqa ku wóor yow nga xam màggaayu yàlla man-manu kàttanu yàlla mooy ne inna allah ala kulli shay'in qadir loolu waru nekk rek lu ñuy jàng noonu di ko xaare ci possible mais les possible na kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ñaata yoon la kuréel gu ndaw mbooloo mu ndaw daal di gañe mbooloo moo xamante ni mu baree bari te mu rëy rëy te bari waaye lépp nag bi iznillah ci ndigalu buur yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moo dogal loolu daal di mën a nekk kon nag du lu impossible lenn li ci ñoom mooy ñu ñu ci ëpp ay naafiq la noonu nag ñu commencé ne non non maa jaa Zaydun Zayd ibn Haarisa illaa fallan ñu naan waaye gis nga Zayd na Haarisa mi li tax mu ñëw nii mooy ne dafa ñëw nekk koo xam ne dañ koo gañe fii ma c'est pour rassurer dañuy rassurer nii rek mais ñëwam gii li tax mu ñëw nii agsi wu fi lu dul ne dañ leen a gañe moo tax xatta gaada al muslimiina daalika xaafu ba jullit ñi nag ñi dëggu woon ñi nga xam ne ñoom dëggaloon nañ Zayd mooy ñu ci ëpp non non Zayd wax na dëgg ñenn ñi nga xam ne seen xol dase naa daa am feebar te yooyu bon ak yenn naa féq yi boo commencé def dut nag ci jullit ñi gëmoon mbir mi ñoomit ñu commencé di tiit wa qadima zaydun xiina sawaynaa ala ruqayata binti rasulillah turab sayna usaama ne sayna zayd sama baay moom mu ngi agsi bi muy agsi keroog dafa agsi rek fekk ñuy door a denc sayyidatu ruqayya bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha wa ardaha bi soxnaay Seydina Usman Zun Nurayn muy dafa ñëw rek fekk ñu denc ko ñu ñu koy door a denc ba maasale suuf si ci kawam radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanaha wa mathwaha mu ne boobu moom dafa agsi bil baqi'i ñuy door a denc as-sayyidatu Ruqayya radiyallahu anhu wa qaala rajulun min al munaafiqiina li Usaama Seydina Usaama ne euh, euh, Zayd euh, kii ne Usaama ne benn waay ci naafiqi ne wa man ma ne gis nga gis nga Zayd mii sa baay mii lim ñëw yi di wax nii daa am lu muy nëbb qutila wat naa ci yàlla gis nga rey nañ saahibukum gis nga seen saaxibukum rey nañ ko waman maa ak ñim àndal ñépp rey nañ leen contraire bi la leen waxam ah. wa qaala aaxar li abi lubaaba keneen daal di ñëw ne abu lubaaba seyna abu lubaaba radiyallahu anhu moom gis gisoon nañ tarjumaam moom la delloo ko dellul nga assuré leneen li ci des julli moom ibnu ummi maktum daal di koy assuré intérim bi beneen ñëwaat ci kii ci ci seyna abu lubaaba radiyallahu anhu ne ko qad tafarraqa asxaabukum tafarruqan laa yajtamicuuna fiihi abada wa qad qutila iliyatu asxaabihi wa qutila muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa haadihi naaqatuhu taarifuha wa haadaa zaydun laa yadri maa yaquul min ar-ru'b wa jaa'a fallan naafiq bi subhaanallah mooy ne ñoom irjaaf la ñuy def mooy dañuy semer le doute di paniquer loo ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla saa su ne wal murjifuuna fil madina la in lam yantahi al munaafiquun walladina fi quluubihim maradun wal murjifuuna mooy gaa yooyu mooy naafiq yi rek nga xam ne tout le temps guerre bu am contre géefare julli ñaan tey ñu dee laata dee guerre gi commencé ñii tey dañuy leen di américain di di décimer tey ñu xam ne dañuy kannasu kannasulu c'est bien fait pour leur gueule di leen saaga c'est bien fait pour ñoom waay waay waay xoolal très bien xoolal ni bomb yi sauté seen kaw di ci kontaan te nee nañ ay eh, julli la naafiq yu bon yooyu nga xam ni ñu koy dégg ba léegi ci suñu rajo yi suñu télé tana gis nga ko moywul di nga doon naafiq te doo ko tey comme li Seydina eh, Abu Hudayfa waxoon non eh, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu mu ne léegi benn naafiq daal di ñëw ci Abu Lubaaba radiyallahu anhu ne ko eh, gis nga <laughs> gis nga yow Abu Lubaaba déglul qad tafarraqa ashaabukum gis nga seen mbokk yi demoon Badar daan dañuy karim njëg ñu daje xeex xeex ñu daje foofu ndekeb xeexa fa mujj am tasaaroo nañ tasaaroo goo xam ne laa yajtami'una fiihi duñ fa dajaloo kuffaaru Qurayshi ni tasaare nañ leen faagaagal nañ leen duñu mënatoo dajaloo ba faw abadan waqat te dëgg-dëgg na qutila ayatu ashaabi gis nga ñi gën kawe ci saxaabaam yi moom sa seen yonent kii yonent mi alayhi ci saxaabaam yi rey nañ leen wa qutila Muhammadu te moom sax sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad qutila rey nañ ko wa haadihi te nag boo am lu leer ci li may wax wallahi law sadaqa la qaala inni munaafiq bu bu dëggoon moom mii la ne man naafiq la ne waqut la rey nañ muhammadun rey nañ sayyidina muhammad rey nañ ko sallallahu alayhi wa sallam te nag boo bëggee xam lu leer ci li ma la wax wa haadihi naaqatu ta'rifuha yée Abu Lubaaba gis nga la preuve en nekk gis nga mais gëlee ma ma ngi moom la Zayd yor mais dañ koo rey moo tax Zayd bi ak gëléem gi wa hada Zaydun gis nga Zayd mi yor gëléemam gi laa yadri maa yaqul min ar-ru'b fii mu ne fii mu ne dafa paniqué ak tiitaange moo ko topp le fait que ñu rey ñi gën a màgg ci saxaabaam yi ba pare rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mu ñëw yéeg gëléemam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw di wax wax joo xam ne xam fii mu ne bon il n'est pas conscient li muy wax ah kii foo bu doon tey naan foog ñu wóor ko psychologue gis nga Zayd mi radiyallahu anhu bopp bee tourné bi ndax lu garaaw li mu gis faagaagal gi leen kuffaaru Quraysh ni faagaagal moo tax mu ngi nii laa yadri ma yaqulu min ar-ru'b xamul lu muy wax ndax tiit wajaa fallan mu ñëw nag nekk koo xam ne munhasiman ku ñu gañe la léegi nag waa ji foog ne lool bu ko waxee Abu Lubaaba radiyallahu anhu day am benn dut ci li Zayd wax fa qaala Abu Lubaaba Abu Lubaaba ne ko yu radiyallahu yukaddibu Allahu qawla wat naa ne buur yàlla dina weddi li nga wax dina wane luy weddi li nga xam ne moom nga wax yow wa qaalatil yahuud yi nag daal di jóg léegi yahuud yi daal di jóg ñoom lan lañ wax dañooy tempérer wala boog dañuy wane seenu tristesse dañuy gën def ni naafiq yi wax loolu incha allah la ñuy gis ci jotaay bii ñëw àggale li nga xam ne ci lañ nekk nii kon ñu ngi ci yónnent bu yonent bi aleyhi salaatu salaam yónn Seydina Zayd ibn ak ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Rawaha ngir ñu dem wax bonne nouvelle bi que ne gañe nañ ku faaru Quraysh ni que moom mucc na jullit ñi tamit ñu ëpp ci ñoom ñu agsi euh, gis nañ